xam naa ni présentation bi du ko jar sax waaye ci ñi ma xamul man la jeexal maa ngi dëkk ma laaj ci jalbaat sëriñ bi man bu ma posé question damay def mu contribution rek nga xam naa ni ñi ma xamul fu ma dëkk maa ngi def ci biir kër ga te xam naa ne bu dee benn semaine sax dund naa ko ak maam alaaj moom jëlee mu jëlee ma doomu boobu doomu ma xale magum jëmm laa xam nga man bi may gën a nekk xale dama léegéey léegi trop parce que daal njëgën turandoo sama rek su ma daan dem Qatar man daawu ma paas maam alaaj bu daan mayee jee maam Amida buy may maam Amida dama naan ko man bu ma may dinaa dem boobu sa yaay mu ngi toog ci oto bi nii fenêtre bi mu jàngal loolu mu ngi jàng comme pour xale ci biir foofu la oto bi gaal demul loolu laa mun ma wàccee tëj ma may jooy dugg ci biir kër bi ma duggee maa ngi fekk maam Ami Dia ak maam Allah maam Ami maam ma Allah mu ngi toog ci filière bi maam Ami Dia ngi toog nii ci wetam nii ak nii bi ma dugg seen jooy man fàtte naa ne jàkkaarloo amoon ma jóg maa ngi sol pantalon ak chemise ma jóg génn noonu di xool ba xam kaare dem bi ma génnee ci buntu kër yi tànn wala jàkkaarloo nag nii ak jabaru commissaire ñaar ñoo déndoo woon ko napp bi ma dugg see bi ma taxawee si naan taw mu ne ma demoo ma ne ko dee dematuma mu ne ko tey daa ñëw ma ne ko déedéet baax na mu ne ko ñëwal nga ñëwal ma jaar ci fenêtre bi dugg ak sama mbuusu banaan dugg nii bi ma duggee yëpp de grand boobu bi mu solo moom la def nii dugal ma ci biir ak beneen mbëggeel mu baax Ousseynou moom kon loolu du caaxaan du caaxaan ba pare tamit jëmm ji nga xamante ne moom la ñu yàlla boole man ñu bëri sax dañ naan gëw ay daay laaj yooyu en kay gëm naa ko bu baax damay football damay def yooyu mais damaa xam sama bopp lu leer laay def te moom moo tax daf may woo boo xamante ni heure boo xamante ni kenn du fa nekk moo di sax du fa nekk mu teg ma wax ay wax def ni daale ni dafa ni am ni yëkkati ni jox teg ma boo xamante ni du ma soxla sax dem di taxawaay yi wala nekk ci yenn bara koo xam ni noppal na la jaamu yàlla la lay wax dafa lii dafa lii jox loolu lu baax ba man fi ne nii man ku ne xam nga ni koñ ba boo ma laalee junne laay fexe yow junne moom mii moo ko tim ci man bàcc leen ci boo gisee sax nangu kii ma nangu da ngay jóge entraînement sonn bay bëgg a dee waaye lii du ma ko caaxaan bu nee ma jubal wala mu naa ma jubal sax fekk pare naa bu yàgg damay ñëw dem maa bëgg ne ci yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi jàpp te di ñu da ngay gis ni ñu baax la fi gis ginnaaw ñun buñ ko ñaanalee moom mu ñaanal ñu Mbaye Fall Ndiaye ndax wax sa mbaaxu morom wàññi sa mbaax dara te Mbaye Fall ku ne gis na ni mu taxawee ci daayira bi ku ne gis na ko ni muy jiitee daayira bi ci gerte gi yëpp waaw mat na mat na yàlla yàlla na ma ñaan leneen li mooy waaye ci biir weer bi dañoo am beneen promotion boo xam ni mën naa ko woowee affaire immunisée xam ngeen kañ la le 14 incha allah am nañ promotion affaire immunisée li may wax nag dafa ñëw sama xel nii rek ma koy wax même bu amul sax ñëw na sama xel rek dama koy wax. am na. Euh, dañuy alal mën njëgën demoon na ba lu mu xalaat sax du jar mu koy ñaan yàlla lu koy demee. dama bëgg ngeen xam ni le 14 incha allah li tax ma ne appel limité la képp ku ñëw le 14 toog lu nekk sa xel la jël nga koy ñaan. dégg dégg leen ma de xale moom jigéen daan def lu nekk ci xelam ndax du ko ñaan yàlla da koy def la quatorze ku ñëw toog lu nekk sa xel bu ko ñaan ndax alal moom jigéen day teew ba ku fa teew ku ci ne dina xam lu nekk sa xel bu ko xamee moom dina ko def ci xelam dafa am lu ma jaaxal nag ma bëgg koo laaj sëñ bi leeral ma ko mooy que ni yàlla dañoo sàkk ñu jox ñu ay cër ay cër ñun ñëpp ay loxo bët baxan ak lépp yàlla dañ koo jox euh, jox ñu xel jox ñu xol cër yi léeg-léeg sa loxo topp laal lu mu war a laal sa bët léeg-léeg mu fab xool lu mënta xool loolu sax léeg-léeg ñu la benn xool nañ la moom mais waaye gars yi parfois ñu xool ndaxte ñu def cinq minutes waaw pour ñu waaw euh, sa tànk léeg-léeg mu dem koo xam ni waru faa dem sa biir léeg-léeg nga def ci loo xam ne leer na la te li li ngay def waxuma bi doo ko tay de yaa koy tay def ko sa biir leer na la li ciy def nii riba la fa ngay dem leer na la yàlla da koy tere li ngay wax leer na la yàlla bëggu ko te yaa koy def ci loo wax beneen bi mooy sa xel léegi nag xel xalaat affaire yu affaire yu doy waar xel yooyu dañu xalaat yu kéemaane nga toog sa xel nekk ci yoo xam ni maa ngi lay waaw boobu kenn dégg ko bi ci des mooy xol léeg-léeg ñu defal dara muy jëppi ko xol mooy jëppi waaw mooy bëgg waaye mooy jëppi léegi ñu daan defal dara ngay jëppi ko bañ ko sa biir xol ma ñaar ñett may laaj ñett yooyu muy sa muy sa muy sa cër di sa xel di sa xol ndax ñoom bu ëllëgee yow la xiyaam daf dafay am euh, ñoom comme que ci yow lañ nekk mën naa wax ni yaay moom ma waxee ko noonu ba xam ne bu taxee yow la xiyaam ñoom dañ lay défendre wala dañ da ngay layoo ak ñoom maanaam est-ce que ñett yooyu nañu am nañ bàkkaar waaw muy cër yi muy cër xel ak xol ndax bu yow man xiyaamee da ngay da ngay défendre ñoom wala da ngay layoo ak ñoom ci yu yu yu yu yu bon ya nga daan laal fu bon fa nga daan dem ak yu bon ya nga daan xalaat ak fen ya nga daan bañ nit ñi wasalaam man sant rek laay def sant rek ndax li tax may sant maag yàlla rek koo xam maag yàlla rek koo xam ndax ne ku dee sa bàmmeel sant li ngay wax sa dem bi yëpp lu leen dul lépp pare na démb day soog a ñëw pare démb moo tax ñu ànd ak yow rek loolu moo nekk moo am ñu bëgg ko moo am bëgguñu ko moo am ndax yàlla daa defal lépp démb tey jii ku ñu waxoon benn ànd ak yow duñ ko gëm yow daan wax keroog rek da seen téeli téel bi rek si dem xamuñu fu ñu jëm di lama lama rek ñu xuuta xuuta rek waaw kay mu ko tey bu yàlla dogalee ñu ànd ak yow kon mënuñu di def lu duñ def lenn lu dina dal lépp lu ñu demandé lañ koy def billahi wallahi taala lépp loolu ñu sant tey lañ koy def ndax li ma wax moo ci nekk de fii képp ku fi toog am na lu mu la mën a waxal tey jii bu ku ku nekk waxoon duñ fi jóge ku ci nekk da lay gërëm sax foo dem ñu topp la di nekk ak yow ba heure bu nekk yàlla rek ko mën bu ñu gërëmul ñun kan la ñuy gërëm yàlla moom moo bind tey jii bari na ñoo xam ne toppuñu ko waaw ñun yàlla dogal na bokkuñu ci ñoonu mën nañu maa seede di fa xadaral set ajuma dañuy ñëw def ay guddi ajuma sama kër barke borom Tuubaa mu suma faa toog ma faa teg sama baat waaye bu ñuy xadar dama leen tëju sama néeg jàkkaarloo sama télé boobu wala ma génn dem naa ñu ataaya billaahi wallaahi taala kon ku ci nekk rek ak lan la yàlla séddee te yàlla dafa def mu boole ñu mu boole ma bokk ak yow tey ba foo dem ma topp la xaw ma lu ko def xaw ma lu ko indi yàlla rek la moom la ñuy gërëm di ko sant li ñu mën mooy di la ñaanal wér ñu ne daal di jëlee ci ñoom sax bu ñuy taxaw fii damay ñàkk bay waaye yow xaw naa dee maa ko ko sonn wallahi lazim du caaxaan mais loolu lan la amuñu ko ñun mënuñu dara dañu suturu rek amuñu dara mënuñu dara te billahi wallahi taalahi tey ji loo demandé dañ ko def ndax bu ay jaaxal ñëpp ñu toog fii di benn benn baax il est deux heures moyen wala ñuy jot ñu nekk fii di perte suñu temps ay kilifa yi toog fii ñoo mag foofu di nga déglu te saa boo wax ñu apprécier foo dem am nga loolu taal bi moo ko laaj ci taal kaw ci génération bi muy sëñ Moussa Cissé ci gërëm ñëpp gis na bu solo bis bu doon solo bis sax moom lañ koy nekk di gërëm wala may sàmm bisu moom alaaji la yàlla moo dogal mu dal fii ci mbedd bi mu nekk loo xam ne nii ay xew ñu doon doy man xiyaam xam naa ni nit ñi dañoo dee xam rek waaye tey kon kenn du ne naw ñëpp ay gis toog waaye sant ndax ñi toog ñoo war a toog kii wax moo war a wax ñu déglu ñoo war a déglu man la Mara Seck te ñu ngi ziar bu baax Mbale ñu ngi ziar bu baax Moussa ñu ngi ziar bu baax te bi yàlla na yàlla yàggal sunu kanam ndax yow faj na man nag lenn rek laa doon laaj te bëgg naa tamit nga leeralal ma ko ndax damaa dégg ñu ni El Hadj Abdou dafa mos a ñëw ci saal bi fekk ma walaaj mu toog mu ni ko tamit ba di laaj lan moo taxoon mu wax ko loolu lan moo taxoon alaaji Abdu wax ko loolu waaw li ci des rek mooy di la sant rek di la gërëm parce que keroog sama ñaanu papa dama doon jël kàddu ma ne ma doo jël nit nag bu la defalee lu baax da nga koy wax sa baabu dafa génn àdduna keroog bi mu nekkee ci biir moom boobu barke Cheikhu Tidiane Chérif sëñ bi moo jàpp sama papa moo téye ci sama boobu papa sëñ bi te mënoon na ko France ba ñu def mënoon na wax ni naa bàyyi ba trois heures bi comme que trois heures la ñuy denc ma ñëw ci denc bi tourné dem mais daf ko wër ba Cheikh Tidiane ci ci ci suba ji ci suba ji mun ma yow laa doon woo téléphone ñu tagante ci jumaa ji ci jàkka ji mun ma yow laa doon woo téléphone ñu dem ci kër gi ma yaakaar ni day ñibbi mu dem ci jàkka ci jumaa ji moom moo wut ñekk sax ci morgu bi ba ci yoon bi ñëw bu koor gi ñëw moom fa la ko fekk sëñ bi nag man la ciy gërëm bu baax a baax a baax parce que ñoom rek sax la sax ay dee sa sëriñ taxawu ko sa bàyyi dee sa sëriñ sa taxawu ko loolu rek sax man nag mën ma lu di la ñaanal yàlla nga suuf sa maam yi ay at yàlla nga suuf sa maam yi ay at maa ngi leen sànq li nga wax juumoo Mawlaay bi ñëw du ñëw moom kese ndax Mawlaay daaw lekk rek di wéet ku ku daaw lekk di wéet nag ah léegi duñ ñëw ci waxtaan bi parce que nee na màndal day wëri nee na benn bi mooy xol bu yaatu waaw xol xol bu yaatu mën ta mën ta weesu jël ñëpp mën mën naa sax jël ay njaboot yi jàmbur jël mu gënal la say njaboot waaw xol bu yaatu tamit mën ta weesu gars yi fii ni ñuy toog yëpp nga jox leen ko pare ñu dem seen yoon ku ñëwaat joxaat ko seen maam nit ndax moom tamit li nga ko waxoon tey nii moo la ko waxaat lii wala parce que moom xam naa ne du ah teewul amoon na tàngaay boo xam ne doo ko doo ko caaxaan te du nag gaa yëpp dem di wuti donc mu ñëw wuti ci la loolu bëggoon naa mu gën a leer waaw. lenn laa rek ci ñun ñun ñun taalibe yi ñu ngi defaraat suñu bopp defaraat bi nag du rek ñëw daayira yi du rek ñëw ci ci ay jotaay yu mel nii waaye ñu def naan nañu fonk lu ñu yor ba ku ñu gis dina xam ne lu ñu yor fonk na nañu bàyyi doyoo bi doyoo bi mooy lenn nañu bàyyi di foot kanam sëñ bi nañu bàyyi di bëre kanam sëñ bi ndax nit bu yoree lu baax yow yaa koy jox doyoo man foofu lay wax tey nit mën nga ko topp mu baax yow waaye nit mën nga ko topp mu yàqal la nit mën nga ko topp tey ñun ñi mën nañ topp te moom mu dimbali ñu lu ko àjjana mën nañ ko topp tamit mu lu ñu tax mu dëgër boo duggee liggéey ñu ñu dàq la sooy jaay lu baax boo def ay ay ay jafe doo am dara parce que wilaayam mooy moo taxaw parce que yaa toog toogaay bi nga war a toog ndax pour maam pour maam Amida mës nañu mës na woo ci gone yi dañoo mën leen moytu leen bi di foo ak seen maam muy raam billahi da da daf ñuy gaañ ñoom dañuy gën a defar toogaay yi nañ gën a bëggante nañ gën a fonkante nañ gën a joxante cër nañ gën a xam li ñu yor bu leen ñaanal day mu dal de même bu même bu dul moom moom dafa am leneen loo xam ne mooy doxal loolu mbir yi bari nañu waaye ma tànn fii jànq ñëw defe ñu ko fii ci suñu buntu kër xadara ko tedd bi te loolu dañ ci sant yàlla am na ñoo xam ne dañuy def ay kilomètres asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Moussa daf lay lépp rafet na ah kon benn wàllu bi rek moo ci des loolu yëpp yaakaar naa ni moo ñu fi indi tey ndax dégg nañ ci ay contribution yu am solo euh, ak ay question yu am solo yoo xamante ni waxtaan bu yaatu la laaj euh, question yi Malick Ndiaye la ak Mabou euh, ak Hadj Marseille bon xam naa ni moment bi dañ koy leb rek ndax kooku moom it waxtaan nañ ko waxtaan bu yaatu sax ci rajo bi yaakaar naa ni ñu bëri dinañ ko déggandoo mooy diggante Maam Alaaji ak mag ñi rawatina nag sunu maam lu baax ci xaritam boobu ñuy wax alxaaji Abdul Aziz yal na yàlla yokk leeram wax naa ni yàlla def na seen diggante loo xamante ni ci la lëndëm lëndëmu euh, doomu aadama di jaar bu dem ci biir xolam di ko lëndëmal hmm. ba xol ba yàqu hmm. benn bi mooy ay noppam hmm. benn bi mooy ay loxoom ay ay bëtam bi ci des mooy làmmiñam fan yee moom laa doon waxtaane ca ca saalu alaaj Mouhamed Ndieguène waaw mu mel ni nag yooyu ay cër la yoo xamante ni seen seen seen seen jeexital mooy seen conséquence ca xol ba lay jeexital ca xol ba lay jeexital loolu moo tax moo am danger ndax yàlla dafa bëri sutura tey jii mënoon na doo defee bàkkaar ci sa loxo baa nga def ko sa bët baa nga def ko sa lamiñ mu loxo ba lakk baa mu nëb ca saako baa dara dikk ca lu bon waaye yàlla dafa bëri sutura moo tax léegi bàkkaar boobu day dem dari ca xol ba léegi jëf ja nag mu denc ko ci biir bàmmeel soo demee fekk ko moom léegi nag euh, conséquence jëf ja mu def ko sa biir xol su ko defee looy gën a def ay bàkkaar di gën a def di gën a def day dem ba sa xol bi ñuul kukk ci lim ba kenn dootu la mën a saafara ba nga xamante ne da ngay dugg ci beneen niveau xol bi wax naa ne beneen xol ñetti niveau la mooy xol bu wér xol bu feebar ak xol bu dee xol bu dee moom borom sawar la jëm xol bu feebar su sa fajoo wér xol bu wér nag moom jàll jàll mu mel nag bu dee par exemple lii ci gën a sew mooy xel waaw xel moom dafa am ay bàkkaar yu muy def yoo xamante ni ah yàlla da koy jéggale ndax yàlla su doon jàpp nit ñi ci seen xel ñëpp sawar lañ jëm waaw ndax xel moom kenn mënu ko continuer loolu moo tax ñaar amana rasul bu baax yéen ñëpp ngeen ko fekkee jàng mokkal ko am na nga suul soo demee ci biir di nga dégg mu naan yàlla di wax naan rabbana la tuwaaxidna in nasiina lu sopp aw axtana yàlla bu ñu jàpp bu ñu considéré bu ñu bu ñu dóor bu ñu duma bu ñu mbóor in nasiina bu dee dañoo fàtte dégg nga aw axtana wala ñu juum juum boobu du juumu bàkkaar rek juumu xel lay la la ñuy bëgg a wax mooy bàkkaar yi nga def sa xel ñun ñi ñëpp kenn ku ci nekk léeg-léeg di nga toog xalaat xalaat bu bon ba sa xel dem ci koo xamante ni waroo ko woon def yooyu mooy bàkkaar yooyu moom la ko yàlla di jégal moo tax amoon na rasul am solo ñun ñëpp yàlla ñu yàlla jégal suñu bàkkaar yooyu moo ko léegi nag ah peut être léegi damay bàyyi ba suba peut être ma ma indi xam nga dafa am juróom-ñaari sawar safara bu ci nekk am na lu yàlla di bëggalee aha yaakaar naa sama le mieux mooy kayit yaa ngi fi ma tënk ko rek très rapidement indiloon naa ko comme ça ñu mën koo indiloon naa kayit ñu mën koo bàcceeloo ñun ñëpp xam nga juróom-ñaari safara ñoo am déglu baax la yóbbu wax safara bi njëkk bi mooy jahannama xam nga léegi léeg-léeg ngay dégg xaalis dina fi naari jahannama jahannama li ngeen koy dégg noonu foofu ñiy julli tey mooy yàlla fa la leen di duma beneen safara bi toog mooy lazza foofu mooy safara bi nga xamante ni day lekk yàpp nit ñi troisième safara bi mooy xotama wa ma adraka mal xotamati naarullahi muqada mooy euh, euh, safara si yàlla si nga xamante ni mooy lekk doomu aadama yi moom du bàyyi dara juróomeel ñeenteel safara mooy saayir hmm? saayir dégg ngeen ko ci alxuraan lu bëri bëri waa saayir nag ñoom dañuy lekkante ci seen biir soo lekkee kii keneen lekk la su la lekkee ba noppi yàlla bindaat la nga daal di beesaat tàkk keneen lekk la yow nga lekk keneen ñoom dañuy lekk di seen biir comme biir bande la yoo xam nga xam nga biir bande la waaw Mor boo boo biir bande loolu la ñu wax bon ah boo ma ko def lu ci toog mooy saxar safar safar bii di lazza der yi lay lekk moom lay lakk saxar nag moom day lekk der yi di lekk yàpp yi bi ci topp mooy jaxim asxaabul jaxim dégg ngeen ko ci alquran benn kooku benn xalu safara kakaram boo xamante ni toll na àdduna ci seen i biir seen i awra la yàlla def ay jaan muy dugg ko génn rek comme ni nga doon sëyee noonu lay def su lekkee bii ba mu jeex mu lekk ci ci def su ko defee soo demee ba ba ba ba sa awra jeex mu taggaat awra yu bees sax daal génnaat mu seexante di lekkati rek su ko defee bu dee góor ñi noonu leen def bu dee jigéen ñi ñoom seen awra yi day génne ay dëkk ak ay deret yu bon moom lañ génne su ko defee muy muy tëb nag di di di baax di dal sa kaw yaram mu nekk comme euh, VTF dana lakk safara noonu lay noonu la demee su ko defee moo cër yi yéen bu ci nekk dañ ciy góorgóorlu ba bu ci mooy yàlla benn yoon ndax lu ëllëgee yomal xiyaam yàlla nee na am na ñoo xamante ni seen yaram yi ñoo leen di seede te te jaaxal junubuhum anil madaaji' mooy ñi nga xamante seen wet yi buggul nelaw ba fajar ñu jóg ñooñu seen yaram yi da leen seede mais am na ñoo xamante ni wa qaalu li junuudihim lima shahidtum alaynaa qaalu anbaqanaa Allaahu allazii anbaqa kulla shay'in yawmal qiyaama yàlla day tëj jëmi daal di wax cëri ne leen ku ci nekk wax leen li ngeen doon def yàlla soo ànd ak yonent bi mun na dem ak jàmm jàmm la ñooy soo ko taxawee nag saaga yonent bi saaga la yonent bi indi di nga yonent bi mais loo xaar xeeb ko yonent bi rek moo tax ku ci nekk ci ñun na fexe rek def yonent bi muy sa royuwaay nga teg sa tànk ci moom tegul tànkam teg say loxo moom tegul ay loxoom roy ko sa àdduna sa àllaaxira su ko defee suñu lépp dina baax yàlla na yàlla dimbali bi ci des gars yi laaj nañ ko mooy maa ma laaj a ak Maam Alaaji Moodu seen cër nu mu demee noonu loolu suñu musaal toog na mooy ku ci nekk ci àdduna bi daf koy ñëw pour mission imaamu Mutawalla Sha'rawi imaamu Serigne Pape Aslo daan wax ni nit ñi ñëpp tous les hommes naissent égaux ñëpp dañuy juddu ñoo yem waaye mu ne seen mission moo leen différence seen mission moo leen différence moo leen bor wax na ne bu jàng ba pare soo sooy ñibbi kër bàyyi waaye mënu ñu bi parce que mission yonent bi moo ñëw yonent bi ne ko demal Thiès soo demul ñëpp safara la jëm moo ko indi Thiès moo tax Moussa si daal ne waaw su ma laaj ma bor ñëwuloon Thiès waaw ñun lu ñuy doon ñun fu ñu jëm dégg nga wax mu ne waaw su alaaj moodu njigéen amul woon ñun fu ñu jëm ba ci yàgg mu daal di dellu ginnaaw daal ne waaw suñuy bàyyi su su leen yàlla dimbali wul bañ jël seen tànk yi ŋàpp ko ñëw sukk ci kanamu alaaji Ahmad Baro jaayanteeg moom waaw ñun lu ñuy doon ñun fu ñu jëm yéen lay tontu li ñuy doon laaj la ñuy tontu li ci des mooy foofu laa jaarale mooy euh, am na loo xamante ni cëru yàlla la yàlla moo koy joxe yaakaar naa dañ ma ko laaj loolu yàlla moo koy joxe yàlla ku ko jox am nga ku ko joxul amoo mag ñi am na ñoo xamante ni jóge nañ fii ba faas ngir jëli wér du wala ngeen ngir am di jaar loolu dégg ngeen ko ci soir. Mhm. dégg ngeen ba saa yi ku jóge fii ba faas toogu si tur yàlla. jóge ngeen dégg ngeen ku dem ba dëkk sàngam wuti fa nangam ak nangam nangam waaye ñun suñu ñaari kilifa yi gën a mag wala suñu ñetti kilifa yi gën a mag. alaaji Modou Ndiéguène la alaaji Ahmad Baro ak sunu Mamadou. Mhm. Mamadou Cheikh Omar moo dox may ko wér. moo dox may ko wér loolu doy na moo tax ñu ngi leen kenn wóor gëstu sax ci seen tariqa ci jàng kenn wóor ko expliqué seen tariqa sax ci jàng moo leen jógee nag moom ñoom sëriñ si laa wax ak taalibe yi mhm. seen tijaan yi seen tijaan yi kenn waru koo jiima sax biir kii parce que maam Atta tijaan la maam Modou tijaan la maam Rajo Mor tijaan la Rajo Mor Jigéen tijaan la sëñ Modiou tijaan la amul fenn ci réew Sénégal amul day tijaan sababu tijaan sababu tijaan sababu tijaan amul ci Sénégal amul sëñ Mor leen ko amul fenn ñetti maam ci tarixa tijaan amul fenn koo ci seet maa moom xaadir la wala mu bokkoon ci beneen tariq ñun kii kii yàgg na kii suñu maam yëpp kii jàng nañu judd ci leen ñett moo tax tariqa bi amul dara ay sëñ si yooyu yëpp ñu def ci jàng ay cent cinquante cinq du ñu def dara parce que c'est dans notre sens da ngay toog nit sax foofu bokk ci beneen ngeen toog ngeen jàng ay sëñ si mu jàng ci ay trois ay quatre ñu jug di la ñaan ay at yow fekk jàng ay trente cinq toog duñ koy gis parce que c'est dans le sens moo ngi suñu tey ma Cheikh Omar moo toog may ñu wérd c'est parce que dañoo am ci cër ba ba mu nekkee Madinatu Munawwara fa la gisee leeru Njëgëneen mu ñëw ñu di Fuuta dox Fuuta ba Saalum ñëw may suñu maam mais ñun xamuñu wax sunu maam li mu xam mooy jaamu yàlla loolu lañ xam mais dañ koy wax pour njaboot yi comprendre ce qui se passe parce que léegi wax dafa bëri ci réew maam ah, maam Madoune Cheikh Omar moom may dem may gouverneur mhm. Cheikh Omar am caata muy Mourtada Mourtada lam du julbe lam du julbe Cheikh Omar Fouti Mourtada moo ñëw fii di dem Màkka jaar ci maam Alaaji Ba Baw di jël addiya mu ñëwee maa laaj ko ne ko mu tax yi demal ci caat si Omar bi mu may la wérd keroog alal la ko jox xaalis bu bëri jël fasu wajar bu weex jox ko ko mu may ko wérd ne ko kaay ne si Omar defoon na defoon na sama moom laa lay defal ijaaza yi nii mu xaddam nga kaay ko léegi daal di génn beneen ijaaza ne ko xalifa Cheikh Tidiane nga daal di génne tur yàlla bi góor yàlla bi juróom ne ko am moo ngi nii kenn mu amatul kenn koy xëccoo seen yëf jeex na maamalaay ji nee na dafa jël wéru saa saa jàpp si ngoon gi la ko jël si bëccëg bi mu jël ko nee na bi guddi jotee nee na wëlu yàlla yi nekk ci àdduna bépp ñëw na ziar ñëpp ku ñëw ne ko jërëjëf egsi nga egsi nga ci keppaaru góor yàlla yi egsi egsi nga ci keppaaru góor yàlla yi nee na noonu lañ koy nuyoo ba fajar jot automatique bu am na ijaaza ci biir ijaaza bu mu ngi ci biir kër gi mais yëpp la ko jël teg ko xam ni Cheikh Omar Fouti jox na ko ah. bu keneen ku ko jox da ngay dëggal kon la kii dëggal kay looy doy ay waxam bu wax bi keneen jox kañ moom ngay téye mm-hmm. moom la moo tax mu daal di man sama yoonu bàyyi wi ma bàyyi sama si Murtada moom mooy wér Murtada nee nañ mu des na ca màkk bi mu kanam ba mu demee aji ma yeesul sama bàyyi moo ci gën a gëm alaaj ma borom day fonk ko mais su ko neexoon mu mu mu wut mu xool Mourtada Cheikh Omar fii du bëggoon puukare du du jël boobu bàyyi papa Mourtada Cheikh Omar li gàttul neexul Cheikh Mouhamadou Cheikh Dia ñeenti nit murid yi dëgg la si silsila boobu gàtt na neex na waaye nag sama bàyyi turam bu ko mu fay gis nga bi muy faatu gars yi ñii dañuy wax xamuñu ko xamuñu dara maman laa ji feneen lañ ko décidé woon denc mu ne denc leen ma ci sama wetu bàyyi xamul bi kan ma ko daan def nit ñi dañoo ragal sa xabru bi ba bi mu bi mu ba dem ci maam laaj leen nit ñi di ñemee dem ci xabru ba ku mu ne mu ñu ne ko lu tax mu ne ku ma ziar ziar sama baay ku ziar sama baay ziar ma ñu ma ko baay waaw mu ngo loolu xam nga am na yoo xamante ni moo tax léeg-léeg ma dégg ay yenn wax yi ak yenn politique yi dama naan ñii ils n'ont rien compris yow ba nga koy wax maam laaj ma ko woon jéppi na la jéppi na la jéppi na la ci njabootam comme dañoo doy sëb di jéem a jëm fii laaj laaj kii laaj faal yow xamal ngay def jàpp nga bu yàgg am na. torox nga maanaam ñu bëri jëpp nañu comme dëgg. parce que moom. dëgg la xoolal maama laaj maama laaj ko soo bëggee mu feeñ bu ko tudd moom tuddal maama laaj waaw ëpp na xam nga lu tax maama laaj ko du niveau bu ñuy sax di werante ak di wax nii dafa amoon léegi la nit ñi bi maama laaj faat moom nit ñi ngi may wax maama laaj moom maanaam ko dañ koo ragal ragal ba kenn wax moom sax lu baax ci lay feeñee parce que da nga naan waaw bu dee doom ji moo mel nii bàyyi bi nan la war a mel. noonu la ñu feeñalee sa kilifa. dëgg la. waaw moo tax tamit lépp lu ñuy def rek nañ ci def fulla ak fayda ak ak dogu mhm. ndax tey jii suñu toogee fii ñu gis benn suuf ay moom liggéey muy def lu rëy daan naan kii bu dee moom moo def li maamam lu mu war a mën xam nga man ci gars yi kenn koo xamante ni géej la woon suñu suñu suñu frère yi dafa dem sëñ di ko wóotal da ngay daa wax di ko toj te jàngul xamul dara mag ma mayam mais mu dem boobu rek lu mu ñaan nangu muy bëgg a toj boobu léegi nag ay wallaay ay jigéen ñëw ci saal bi ñëw toog ma waaye ñoom ma ma ñëw daal ne waaw da ngeen def daal di waaye waaw ku ma waaw dañu xoolal ñu ngi ñu ne place sangam luy seen tànk ñu ne dañ doon ñëw di seet si ki ñuy wax alal yu mu dugg ndax te tam jiw média yu vieux ñu la ah waaw muy tuddee bor dëgg la dégg nga mu xam nga jigéen ñi lu moom mu ne nag dañoo bëggoon a ñëw nag comme sët bàyyi def loolu maam ja lu mu war a mën. ndeysaan. wallaay laa ji. man leen man leen aay ma jigéen bi ngeen di wax moo ngi nii fekk maa moo ngi sol yére bi waaye ma ngay toog da def leen li ma wax billahi wala le le dix août kenn wax ko te boobu am na ñu doon amee xalaat maa nga toog ci ginnaaw yu déglu def leen li ma wax def leen nag sama bopp baay dem naa ba bopp wenn ñoo ma bari bopp wan naa ko xale yi xale yi ba yaa ngi la am lool ñoo ngi koy nuyu moom ay borom waa ñu bàyyi ko foofu rek daal di dem yoonam wattu leen ko sëriñ bi borom xam-xam yeeg nit mu yëpp jëm waaw nga wattu leen alal mu mulu bàyyi nga foofu préparé te yàqu ca dara yaa ngi ñaari dimbali. Hmm. kon nag ah àgg nañ ci bu neex bi euh, waaye yéen sax yow yaa dàq li ñëpp jóge moom euh, li mu xam ci ma wala ñu alaaj bari moom barke Cheikh Tidiane wax waxtaanam maam alaaji moo dàq te suba sax noonu la ñuy demee suba moom mooy waxtaan moom loolu noonu du ma waxtaanee ba noppi da ngay laal parce que waxtaanam si non xam nga sa waxtaan nu muy demee maa lay laaj gars yi dina laaj day tontu ci maam alaaji lim ci xam ga dañ coowe lim ci xam dafa bari te ba noppi dafa jëflantee moom ci baatin parce que woyu bari yi xam ngeen ni loolu aay mën na tax nga woy déedéet loolu moo tax nag ma bëgg mu sànni ay kàddu tuuti daal di nag wooy Maam Alaaji incha allah bu subaa wooy yi gën a yaatu waxtaan bi gën a yaatu di ko defee ñu ñaan lante ba leen yoon suñu Moussa Diop yëpp ci kontaan nañu ko te tamit ci Alaaji Moodu kenn doon ko expliqué xale yëpp la bëgg ndax xam nañ ni kenn doon la bëgg Alaaji Moodu ko yal na yàlla fay ci fay la fay say wéju fay say mbokk fay waa dëkk yëpp yaa ngi dina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bismillah asalaamaaleykum bu jot ngeen jóg dem ci benn diwaan waxtaane El Hadj Mouhamad waxtaane diine kenn ku nekk wax xalaatam day tax pas-pas yi gën a yokk ah maa ngi dégg dégg ñoo ngi déglu yéen i waxtaan yëpp damay yëg ci kaw terrasse bi ci dégg bu ñuy sikkar bu ñuy woy Abdu Rahmaan yëpp moom ci ñu dégg du ma nelaw tànk bariwu leen di dégg ndax sama xol mi ngi ndax sëriñ moom bu ko defee nag li lay tey di la musal di yokk sa teraanga mooy nga nangu ko muy rakk muy mag muy baay muy doom bu ko yàlla joxee nangul ko bu ko defee yow suñu lay baax gars yi nag kenn koy xam ne ci waaye ku xam ne kenn tala ci yàqu ku xam ne tëf daanaka doo mucc sax ndax gis tal mooy nekk ci yow doo doo def ngir yàlla waaye bu nëbboo moo gën ci yow ndax ci ngay rajo waaye ñëpp mënuñoo gis mais ñi nga xam ne nag dañu yor mission pour doxal kër gi ni mu war a doxee ñooñu xaw ma jël kenn mënu ci dara bu ko defee rek lii gën mooy ñu ànd ak ñoom ci li nga xam ne moom la leen yàlla jox ñu ànd ci ak ñoom kenn ku nekk la mu ca man mu jàppale ko ci su ko defee kër gi naat mag ku ñu ñëwee ci yow faaw nga doon ba yàlla defal ko sutura mu nangu yëpp defaree bi nangu ne alaaji Moodu la ndax defar nañ nit ba tey mu am teraanga ba pare te tudd keneen mu tudd baayam wala mu tudd keneen déedéet alaaji Moodu mu nangu ne ni alal yi moom la moo tax muy am lu kenn du la moo tax it mu man lu kenn du man ndax dafa nangu ne alal yi moom la ñu bëgg indi leneen dañuy indi fitna seen bopp alal yi moom mooy mbir mi alal yi mag daaw li mu def def na ko ba pare njëriñ nag kenn ku nekk sa cër kenn ku nekk li nga mën gaa yi am na ñoo nga xam ne leneen lañu mën ñu def ñeen ñi ci daara ji lañu nekk ñeen ñi waxtaan bi diine lañuy def ñeen ñi borom asraar la ñeen ñi borom tur yàlla la ñeneen ñi leneen lañu ñeneen ñi leneen lañu waaye dafa am mission kër gi muy doxe ku bokkul ci dispositif kër gi ni muy doxe mën loo doxal comme gaa yi ni ñuy doxale bu ko defee képp ku jóg génn benn jum ci jum ya nga xam ne moom lañ joxoon mënul jox ko laa jox man borom bu jël ko taale ko ceeb jum yooyu du n'importe qui ma lañ koy jox par kenn lañ koy jox soxor baaxul day commencé xol soxore nit yàlla dañ ko jëlaw nit yàlla comme sàmm ba pare boo ci bëggee soxor da ngay sonn da ngay am fitna parce que waa ji di ko dégg doo doon nelaw bis bu jot ci sa law bii lay nekk loolu da lay fitna te nit yàlla boo ko xeet sa askan lay fay du la fay yow sa askan lay fay moo tax xeex ñoom ci lu ñu samp ba pare wóorul xeex ak ñoom ci borom mission yi wóorul nit nag day xam ne nit ku baax dafay xam ne sama maam daf daan waxal nit day xam lu mu moom lu mu bokk ak lu mu boole bis bu jot bu mu daan dem ci xew yi loolu la nit day xam lu mu moom lu mu bokk ak lu ñu ko boole léegi nag kenn ku nekk boo nekkee ci sa biir xam nga ki la man bu ñu nekkee ci biir néeg bi ba toog ñu ñu sant ñu jël lépp kenn ku nekk xam na sa moroom li mu man bu ñu génnee ci biir nag nañu suturaalante yaakaarante wóoluwante te dimbalante loolu laa laay muur daan wax li mu wax bu ñu ko toppee ñu duñu juum lépp wax na ko lépp la wax lépp la wax Mawlaay lépp la wax daf ko caax nag nit ñi comprendre ñu mhm. ànd leen doon leen benn di ko wax daanaka sept ans ñu juróom-ñaari at yoo xam ne bis bu jot de am na ngeen ànd na ngeen doon benn na ngeen ànd na ngeen doon benn plus de sept ans mu di ko wax nga xam ne am na bi mooy fitalu ñaari gémmiñ yi alaaji Ahmad Baro fital bi mu yoroon dañ ko def pièce détachée képp koo xam ne yaakaar nga ne pièce bi jox lañ la ci benn nga yaakaar ne mën ngaa jam doo jam dañuy bokk ñun ñëpp kii yor njéeméen bi kii yor fital bi kii yor ceex bi mhm. kii yor bant bi bu ko defee buñ ko boolee bu ñu fitalee mu jam loolu mooy sa dal mooy ñu ànd doon benn kenn ku nekk lu sa morom nekk nga wóoru ko ci jàppale ko soo mënul it nga noppi ñu ci yàlla yi seen tool yi ay posandoor rek boo ci lekkee ba sa biir fees da ngay dee boo dee safara bi ku xeeb bu xeeb kenn ñun ñëpp ñu gën a waaye nag waaye nag am na ay mission Alaaji Ahmad Baro moo doon caatu Alaaji Ahmad Baro Madu Madu Alaaji Ahmad Baro moo doon caatu Madu caat xam nga maa ngi koy wax naan ba Madu demee keroog bàyyi fa caat ma mu jël xale teewul mu siiw ca moom a réew ndax leeru shérif jëfe ca moom suñ moo wax na ko léegi leeru shérif jëfe ca moom mooy séddale jox nañu Cheikh Omar séddale na ko jox ma mais moo tax ñu war a am ñu am loolu ñu am mhm. mooy jum bi jum boobu nag moom la Alaaji Ahmad Baro jël indi ko ci yees taal bi mhm. sama maam la daan wax sama bàyyi taal la ba fas képp ku taal ci kaw da ngay tàkk mhm. bu leen ci yàlla gaañee ba pare doo mat léegi gaañ intérieurement léegi yow doo mat lan moo tax doo mat mooy li gars yi am doo ko am toujours da ngay nekk derrière te waroo nekk ci lii puus nit ñi di la repoussé yow xamuloo ko pourtant de mel nga li nga war a mel d'accord li nga war a mel da nga war a nekk nga nekk waaye am na lu nangu lu nangu li nga xool mooy problème bi xool mooy problème bi képp ku yéene waajur baax incha allah dina am lu baax kenn ku nekk yàqal ci baaxul kenn ku nekk am nga cër nga xaaral sa bopp jàppale nit ñi ba sa bopp jot boo amul cër nga jàpp bu baaxee bu subaa bu xamal séddale séddale waaye nag ah faw li am li dal yonent bi dal ñeneen ñi ah waaw gars yi dañ koo bañ dañ koo desal ginnaaw xam nga teg ko feneen waaw moom mu matal rek taxaw rek jox ko ñëpp ndax lan dañ koy yónni pour ñëpp waaw dof yi ñu doyee dee ñëpp ñëw di ko sànnee ko def yëpp mu accepté ko parce que dañ koy yónni pour ñëpp yónni wuñ ko pour benn set dañ koy yónni pour ñëpp moo tax mu accepté ñëpp ñëpp daw ñëw ci moom ñëpp def li ñu war a def ci moom mu accepté ko waaye ah ba jëf jotee dinañ xam ne du moom du seen morom it du morom kenn yeneen bi moom bokk ci ma gàttal ba nga ñuy taw waaw